وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت رواه مسلم رحمه الله المراد بالقنوت القيام قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله ñu indil bi ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génne chapitre deux cent douze bi baabu fadl qiyaamil layl xadis mille cent soixante-quinze mu ne woon waan Xudayfata radiyallahu anhu annahu qaala sallaytu ma'a nabi sallallahu alayhi wa ba mu jeexee njàngale ci amoon gisoon nañ ko bañ ko gisee euh, adamu tartib le fait que yeneen saa salaam commencé ci Ali Imran ni saa yi la ci teg door a ñëwaat ci te ne loolu mën naa nekk voilà bu kenn gis nit koo xam daa julli euh, tari iqra ci premier raka après beneen mu tari beneen saar boobu boo ko gën a kawe wala yooyu nga naan ko saa yow ah yow saa salaam ci benn raka mu jël saar yoo xam ne toftalewu leen wallahu taala ala loolu gisoon nañ ko ci gaaral foofee kon tey ñu war a jàll ba léegi suñu buntu bii ñu nekk muy xadiis bii di xadiis Seyna. Jaabir mu ne 1176 mu ne waan Jaabirin mu ne mu ngi jël Seydina Jaabir radiyallahu anhu qaala nee na su'ila laajees na rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayyu salaati mais ban julli afdal moo gën mooy julli ban position moo ci gën loolu lañ ci jublu est ce jamono ji ngay taxawe wala ji ngay sujooda wala ji ngay rukooxe wala ji ngay tooge ban moo ci gën mu ne qaala mu ne wala julli boo jëlee julli julli boo xam ne boroom da koo julli yàggal taxawaay ba kee moom beneen julli boo xamante ne boroom euh, sujjóot yële gën a guddal nga jël beneen julli boo xam ne ruku' yële gën a baril wala yoo xam ne toog wala gën a ban moo ci gën mu ne tuulul qunut li nga xamante ne mooy euh, li nga xam ne mooy euh, guddal taxawaay ba al imam an-Nawawi mu ne al muraadu bil qunut qunut bi mu wax fii nag lim ci jublu mooy taxaw bi ah parce qunut daa bari ay lu muy tekki comme niñ koy gise insha allah taala mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom donga ko soloo ñu al imamu ahmad solo woon na ko na ko noon imamu tirmidhi ak al imamu ibnu maaja al qazwini al imamu muslim rahimahullahu taala mu ngi ko indi kitabul masajidi wa mawadi'i as-salat babu afdalus salat tulul qunut mu ne haddathana Abdu bnu Humayd mu ne nettali ñu sunu sëriñ di Abdu bnu Humayd Abdu bnu Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullah gane àddina la 170 génn àddina la 249 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Abu Aasim mu ne ki ñu xabaare mu Abu Aasim di ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak dañ ko gëj a gis sax ah moom boo tegee ad-Dahhaak rek <laughs> <laughs> moom génération bu nekk bu bu doom ji tuddee nii day bàyyi ji day tudd Dahaak doom ji geneen noonu ak Dahaak di doomi Maxlad Maxlad di doomu kuñ naan Dahaak Dahaak boobu doomu kuñ naan Muslim Muslim boobu doomu kuñ naan Dahaak ash yi Abu Asim al-Basri gane àddina la cent vingt ans génn àddina deux cent dix rahmatullah am na wute bu bari nag ci kañ la génn àddina rahmatullah alayhi qala mun akhbarana ibn Jurayj mu nekk ñu xabaare mooy ibn Jurayj ibn Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abu Walid nga xam ne moom gis na ci taabi ci saxaaba yi mais jëlewul ci ñoom waaw voilà moom ci taabi euh, yi bokk ñoom ñooy ñi mujj waaw ñoom dañu euh, non ñoom ñooy avant-dernier parce que ñoom gis nañu saxaaba waaye jëlewuñ ci ñoom alors que am ñoo xam ne ñoom dañoo dund ak ñoom hmm? waaye gisuñu leen voilà voilà solo la moom al imaam ibnu Jurayj mi rahimahullahu loolu mooy ay ah, mooy al imaam ibnu Jurayj kabnu ah, Jurayjin wa Hushaymin Malikin voilà ah, mu mooy moom dundu na ñoom ibnu Umar ak yooyu radiyallahu Euh, voilà wala non ñoom ñoo ñu mujj ñoo ñu mujj mooy ñi nga xam ne euh, ñoom dañoo dund ak taabi'i yi euh, saxaaba yi mais gisuñu leen parce que moom mu ngi gane à l'an quatre-vingt am na sax ñu ne soixante-quatorze voilà rahmatullahi ala al-jamii moom al imaamu ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Abdul Aziz bi gis ne kon moom Euh, boo seetloo kañ koy dàkkanta la ibnu Jurayj mooy maam maamam la bu sori voilà maamam la boo xam ne bu sooxee sooxee la ah wallahu taala alam kon léegi mu ne kon moom ci ibnu Jurayj la jële moom ibnu Jurayj rahmatullahi alayhi axba qaala mu ne axbarani Abu Zubayr mu ne nettal nañu suñu sëriñ Abu Zubayr de Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi Abu Zubayr almakkiyu rahimahullah génn àddina la cent vingt six am na wute tamit rahmatullahi alayhi moom nag mu jële ko an jabirin mu ne an jabirin mu jële ci sayyidina jabir di jabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn sa'laba ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salima al ansari abu abdillah ñi ne abu abdurrahman ñi ne abu muhammad génn àddina am ñu ne soixante-huit am ñu ne ba soixante-dix-neuf ñi wax am na sax ba quatre-vingt-dix-neuf radiyallahu ta'ala anhuma di doomu ash-shahid Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu salaati tuulul qunuut voilà mu ne afdalu salaati tuulul qunuut li gën ci julli mooy tuulul qunuut guddal li nga xam ne mooy eh, eh, taxaw léegi lii nii boo gisee lii nag boo gisee lii léegi loolu kon mooy hadis bi nii la ko indee mooy al imaamu ki nga xam ne mooy muslim abul husayni rahmatullahi alayhi eh, li nga xam ne nag kon mooy eh, eh, qunut ba bala ñu romb qunut daa bari ay lu muy tekki voilà daa bari lu muy tekki nag <laughs> moo tax at-Tiibi mu ne xam nga ne ne afdal dañ ko laaj ayu salaati afdal waaw ban ci julli moo moo gën mu ne tuulul qunut waaw léegi qunut bi da muy tekki al imaam at-Tiibi rahimahullah mu ne nag al qunutu ah ah te qunut bi comme l'imam an-Nawawi ne mooy al qiyam loolu dafa leer ci beneen sanad bala ñuy ñëw loolu ci boo xamante ne imaam Abu Dawud beneen xadis moo ko solo ci sanad boo xam ne bu xasan la jëlee ko ci Abdallah ibn Hubshi al-Khatami saxaaba la woon radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyul a'mali afdal qaala tuulul qiyaam waaw mu ne yeneen saa sax dañ koo laaj ne ko yan ci jëf yi moo gën mu ne taxaw gu gudd ci julli loolu la ci jublu al imaam at-Tiibi rahimahullah nag mu ne al-qunuut yaridu li ma'aani muta'addida mu ne gis nga liñ naan xunut day ñëw di rot di yor maanaa yu bari kat taa comme topp yàlla wal xusu ak tamit mooy nekk koo xam ne da ngay ànd ak ak dal mooy kii euh, euh, sa xol daal di euh, nekk koo xam ne da ngay lu ngir sa borom wasalaati ak julli lii lépp da koy tekke wa du'a ak ñaan wal ibada ak jaamu yàlla wal qiyaam ak taxaw di julli wa tuulil qiyaam ak guddal taxaw ba wal qiraa ak jàng wa sukut ak noppi cellantu voilà léegi mu ne yii yëpp da cee ñëw moo la al imam eh, eh, kii al an-Nawawi rahimahullah mu ne ba ah, fii nag bi mu koy saraa ci al-Minhaj mu ne al-muraadu bil-qunuut huna al-qiyaamu bi-ittifaaqi al-ulamaa fii ma'alim mu ne lii nag moom eh, kii nii li ñu jublu fii ci qunut mooy li nga xamante ne mooy taxaw ci loo xam ne boroom xam-xam yépp ci dëppoo ci li ma xam ci li nga xam ne moom laa xam léegi nag euh, al imaam Ibn al Arabi al Maliki rahimahullah moom daal dinay topp lool bi muy li nga xamante ne mooy euh, sunanu Tirmidhi mu ne topp naa tatabbaatu tatabbaatu mawaarid al qunuut fa wajadtuha ashara waaw imaam at-Tibi yi mu wax ñaata la konte woon nga ko dane woon euh, qunuut da day ñëw ci maanaay ba at-taa benn wal xushu' ñaar was salaa ñett wad du'a quatre wal ibada cinq wal qiyam six watu wa tuulul qiyama tuulul qiyam boog sept wal qiraa muy euh, jàng muy huit wa sukut muy neuf imam ibn al arabi nag moom nee na dix la ci al maliki rahimahullah mu ne at-ta'a mooy jaamu yàlla ibada dawaamu ta'a waaw dawaamu ta'a bii la ak kii bi indiwul woon sax ci jaamu yàlla as-salaa julli al qiyam taxaw tuulul qiyam ad-du'a al khushu' as-sukut tarkul iltifat bi itam ëddu koon mooy bàyyi li nga xamante ne mooy di geestu di julli di geestu fu ne wa kulluha muhtamila mu ne wa awlaaha bi nga xam ne moo ci gën a yey as-sukuutu mooy déglu waaw wal xushu ak toroxlu ci sa xol wal qiyaam ak taxaw kon nag mu ngi noonee moo imaam al-Haafid eh, Abul Fadl al-Iraaqi daal dina koy way hmm? wa lafdul qunuuti dun maaniyahu tajid mazidan ala ashrin maaniya mardiya moom indi nañ ne moom moom lu ëpp diis la indi mu ne kàdduy qunut yi konteel ay maanaawam da nga trouver que ëpp na diis diis ay maanaa yoo xamante ni am na yoo xam ne yu ñu gërëm la du'aa'un ak ñaan xushu'un ak toroxlu wal ibaada ak ñaan wa topp yàlla iqaamatuha taxawal eh, ci jaamu yàlla moom la la kee doon wax eh, dawaamu ta'a ak iqaamatu ta'a yooyu iqraaruhu ak saxal ko bil ubudiyya yëgal kene euh, sa xalal sa boroom ci jaamu li ngay jaam mooy jaamu sukutun ni miit mooy noppi booy julli bañ a nekk di wax ak di def leneen salaatun julli wal qiyaamu taxaw wa tuuluhu ak tamit guddaayal ko kadhalika naka noon dawaamu taa sax ci jaamu yàlla arrabihu alqinya ba nga xamante ne nii moom képp ku ci nekk mooy li nga tonowu waaw la nga cay amee kon lii nii moom la léegi nag mu des ginnaaw ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi hadis bi ñu ne la xadiis bii kat lëkkaaleem mooy kon yonent bi saa saa ba léegi ci wiñ gi génnoon di wax ne kayfiya bi naka la lañ ko doon defe mooy da doon guddal rukkoo ci sujóot yi gisoon nañ ci xadiisu Xudayfa bi rukkoo yi da ko doon taxawu ba da ko doon guddal moom la ginoonu guddal léegi rukkoo bi ñëw niroog moom sujóot bi ñëw niroog rukkoo ba ah kon loolu léegi fii mu ñuy xamal nag ne ne de tout li tax sax loolu mooy yonent bay saa saam kay fiya bi li ci gën mooy guddal booy naa fi la guddi mu daal di gudd taxawaay ba loolu nag masala la parce que dafa am waa léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hmm, mooy euh, ana lan mooy li nga xamante ne mooy li gën noot ci wax yi parce que dañoo am benn masala boo xam ne dañ koy lijjanti waaw parce que boroom xam-xam yi dañuy wax ne mais léegi est guddal li nga xamante ne mooy euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy kunuut bi mooy taxaw bi moo gën walla boo guddal guddal li nga xam ne mooy sujjóot bi ah loolu am masala la boo xamante ne ñoom dañ koy liggéenti seen biir ñoom sax euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu nag parce que lu tax parce que yonent bi alayhi salaam dafa wax ci beneen muy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu imaam Muslim moo ko solo ak eh, sëriñam imaam Ahmad ak eh, Abu Dawud ak An-Nasa'i ah, Abu Hurayra mu ne yonent salaam nee na aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa saajid fa akthiru ad-du'a di gën a jaam bi di gën a jege boroomam mooy bu sujootee kon nag bari leen ci ay ñaan loolu nag moo tax boroom xam-xam yi nag daal di wute waa léegi kon position julli yi mais guddal taxaw gi moo gën a noot moo gën walla boog baril sujoot yi al imaamu Nawawi ci al minhaj rahimahullah ah, mu ne ah, mu ne hadis bii de bu Seydina Abu Hurayra bi dalilun liman yaqul dalil la ngir képp koo xam ne day wax ci boroom xam-xam yi inna sujuda afdal min al qiyam wa sa'ir arkaani salaa tegtal la de ci képp koo xam ne ci boroom xam-xam yi la ne sujud moo gën taxawu ak bépp yeneen ponk julli yépp bi ci gën mooy sujud mu ne waaye wa fi hadhihi al mas'ala thalathatu madahib mu ne waaye nag am na ci mas'ala bi est sujud gu gudd moo gën wala taxawaay bu gudd wala yeneen ponk yi ban moo gën mu ne am na ci ñetti jëmuwaay ahaduha benn bi anna tatwil as-sujud wa takthir ar-ruku' wa takthir ar-ruku' wa as afdal waaw mu ne lool xakaahu Tirmidhi wal Baghawi an jamaa mu ne ñenn ñi am na ñoo xam ne dañoo wax ne waaw ñenn ñi ne kon tatwilu sujudi mooy guddal sujud wa taksiiru ruku'i ak baril ay ruku' was sujud ak sujud afdal moo gën lii seen wax mooy lan mooy sujud bu guddal sujud moo gën waaye nag nanga nga baril ruku' yi ak sujud yi afdal mu ne lool imaamu Tirmidhi nettali na ko ak imaam al-Baghawi jëla ko ci mbooloo mu ne wam man qaala bi tafdili tatwilu sujud ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne bokk na ci ñi nga xam dañ ne li gën mooy sujud gu gudd loolu bokk na ci ñi ko wax mooy al imaam mawlana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wal mazhabu saani jëmuwaay beneen bi ñaareel bi mooy mazhabu shafi'i radiyallahu anhu mooy mazhabu seen sëriñ bi al imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i radiyallahu anhu wa jamaatu ak mbooloo rahmatullahi alayhi anna tatwilatu qiyaami afdal non guddal taxawaay moo gudd moo gën lu tax ñu ne li xadiisi Jaabir na xadiis Seydina Jaabir bii ñu nekk radiyallahu ta'ala anhu fi sahihi muslim moom lay wax nii anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal afdalu salaat tuulul qunuut waaw dañ ko moom moom ci li ñuy ci mbir mi la dañ koo laaj ci li nga xam ne moom la ñuy wax <laughs> ban ci position julli yi moo gën mu ne taxaw gu gudd alors que bee yeneen saa sam dane rek eh, eh, eh, aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa saajid fa akthiru du'aa waaw lii nga xam ne nit ki jaam bi ci lay gin a jege boromam mooy bu sujootee kon bari leen ci ay ñaan voilà alors que fii dañ koo laaj ci mbir mi li tax ñuy laaj li tax ñuy wax waaye yeneen tibay saa saam ah waa ayu salaati afdal man julli moo gën mu ne tuulul qunut ñu ne kon lii la lii mooy suñu dalil bi gën a mat mu ne wal muraadu bil qunuuti al qiyaam waaw mu waxaat ko fii li ñu jublu nag ci qunut gi mooy taxawaayu julli ga guddal gi mu ne wali an na zikral qiyaam yi léegi nag muy layal imaam an-Nawawi mu ne lu tax moom lii nga xam ne ñoom Shafi'i yi moom lañ jàpp loolu gën a dëgër rawatina seen sëriñ bi ndax zikral qiyaam yi mooy tudd yàlla ak taxaw ga boo taxawee ci julli mooy jàng gi wa dhikru sujuudi at-tasbiih kanta zikar ga ngay def boo sujootee lan la mooy subhaanallah tawal qiraatu nag afdal jàng alquran ngay jàng te alquran moo gën sàbbaal gi kese gi ngay sàbbaal boo sujoodee kon kay ma ne waaw li gën loo jàng mooy alquran kon nag si mu gën a fi nga koy jàng mooy julli te julli position ba ngay jàng alquran kon moo gën ci position yëpp yaa ngi gis seen tegtal <laughs> waaw léegi nag mu ne wa zikru sujudi kon loolu mooy tasbih wa qira wal qiraatu jàng nag afdal di jàng alquran da ngay jàng waaw <laughs> waaw waaw waaw afdal li anna al manqula ndax li nga xam ne moom lañ toxale an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu kaana yutawilu al qiyam akthar min tatwil as sujud ndax li ñu toxale ci ren saa sallam mooy qiyam taxaw gi la doon gën a guddal ko sujud gis nga hadith sayna Hudayfa min jàll mooy dane bi mu ne bi ma jullee yonent bay sansam zaata layla mu tari mu ubbi suuratul baqara li tari baqara maanaa ne saa sallam da xam naa bu àggee ci centaine de versets yi moom fa lay fa lay sujjóote yonent saa sallam continuer xanaa kon denn ràkka bi lay da julli ràkka bi yëpp baqara kefe rek mu romb jàng suuratul nisaa yi laa ilaaha manaan déet yonent saa salaam daal di jàngati teg ci suuratu Ali Imran mooy ci benn rakk la yonent saa salaam jàng baqara ba mu jeex dóor teg ci suuratu nisaa yi ba mu jeex teg ci suuratu Ali Imran ba mu jeex la hawla mooy xam nga ne ñun <laughs> mu ne yaqra'u la en plus du njàng mu gaaw de da doon jàng njàng mu dal yonent saa salaam li daa Ummu Salama wax ne moom ni mu doon jàng du comme ni gaa yi fii di bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin mooy njàng mu mel noonu la yonen saa sam yow loolu imagine gars yi bés buñ la joxee wàcceb kaamil saa ñu jox la nga <laughs> benn ci jukki di ko jànge noonu gars yi ñay jeg e saa maa alma jàppale la dañuy kii sax kii mu ngi ko toppee fi la ñuy faral mooy. gaa yi rek genn ay ñëw rek daal di koy nangu ci yow ne sëñ bi ma xool walla waaw kay sëñ bi yow jëlal nga kii ko ndax gis ne waa ji moom bu ñu ko jox mu teg moom daal mooy dëgg mu ngi daaneel mu ngi mu ngi jàng di teg rek di jëlaat yeneen. quant à waa ji moom yaa deux heures de temps ngi nii àggagul sax ci digg bi waa ji dégluwaat mu wax dégg ko muy muy wax. wa qaala Nuuhu bi euh, waaw xam naa euh, jërëjëf waay waaw abbala kii bi jox ko keneen waa jël rek pare kaay gaay waaw mooy xam nga jàngum yoneen sa salam wute na ak ñun saa yi xew ci koñ yi fii ah <laughs> wala voilà keeg yi mooy kon euh, nga gis loolu mooy loolu la gënoon guddal moo tax mu ne bi mu paree lool bi mu sàbbaalee bi mu bi mu ruku'i summa raka'a fa ja'ala yaqulu subhaana rabbiyal azim mu naan subhaana rabbiyal azim fa kaana ruku'u nahwan min qiyaami nahwan mooy lu mel ni waaye kon mooy bële moo ko gën a gudd mais gudd na tamit ruku' bi tamit ñiroo naag bële mais bële moo taxaw bee gën a gudd loolu imaamu Nawawi ne li nga xam ne moom lañ toxal ci yonente way saa li mu doon baril mooy min tatwiil sujud da Euh, euh, coono da doon yutawwilul qiyaam ak min tatwilis sujud da doon baril lim doon gën a guddal mooy taxaw gi lu ëpp li nga xam ne noonu la doon def ci sujud gi di guddal sujud gi léegi kon wax na moom li tax mu yàlla ne ñoom seen mazhab moo gën a mu ne wal mazhabu taalif léegi nag mazhab bu ma mooy jëmuwaay bi nga xamante ne mooy bu bu bu bu ñetteel bi mu ne ñooñu boroom xam-xam yooyu dañ ne annahuma sawa mais benn lañ ko wax waaw guddal taxawaay ak guddal sujjóot c'est la même chose ñoo yem ci ngëneel waaw loolu beneen la mu am beneen wax boo xam ne wax na ko waaye boole ko woon ci mim naan am na salaasu madahib manoon na ko wax ñeent mu ne wa tawaqqafa Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu fil mas'alati walam yaqsu fiha shay walam yaqdi fiha bi shay mu ne kanta imam is euh, non Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah radiyallahu anhu mu ne moom masala bi da cee taxawe mooy neewu ci yëyu ci yàbbi neewul ne lii moo gën neewul laa moo gën voilà <laughs> mu ne wa qaala Ishaq ibn mbokkam mi nag di xaritam bi imaam Ishaq ibn Rahawayh Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad eh, rahmatullah alayhi moom nag mu ne amma fi nahaari bu dee ne ci bëccëg la fa taksiiru rukuu'i wa sujuudi afdal bu boobaa baril rukuu'i ak sujuudi ñoo gën wa amma fi layli kanta bu dee guddal la guddi la nag fa tatwilul qiyaam yi guddal li nga xam ne mooy taxaw bi loolu mooy gën illa an yakuna lir rajul bu bu dee ne nit ki daa am juz'un bil layli yati alayhi boo xam ne mooy daa am comme mu xaj alquran bi loo xam ne moom la def wirdam ne lii laay jàng ci bu ñu nekk lii bu ne ba mu des loolu waaw fa taksiiru ruku' bu boobaa nag bari ruku' yi ak sujud yi mooy gën waaw afdal li annahu yaqra'u juz'ahu ndax day jàng juz'am mooy wirdam bi nga xam ne moom la baaxoo woo ko defee wa yarbaxu mu daal di tonawu eh, kasratu ruku'i wa sujud mu tonawu ci bariwaayu waayu eh, yi ak sujud yi mu ne imam wa qala Tirmidhi imam Tirmidhi ne na innama qala Ishaq hada mu ne boo gisee imam Ishaq ibn Rahowi wax lii mooy li annahum wasafu salata an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil layli bi tuulil qiyaam wala walam yusaf min tatwili binnahaar maa wusifa billayl wallahu a'lam imaamu yi mu ne boo gisee imaam Ishaq ibn Rahawayhi rahmatullahi alayhi ma def teqantal bi mooy ndax kat sahaaba yi radiyallahu anhum ni ñu melalee julli yonent bi saa saam ci guddi mooy li ci ëpp mooy guddal taxawaay bi alors que julli naafilaay bëccëgam yi euh, melalawuñu ko ci guddaayu taxawaay comme ni nga xam ne noonu lañ ko melale ci guddi gi waroom bi nag moo gën a xam kon mu ngi nii masala mi gis mooy daanaka euh, ñeenti wax la ñii ne taxawaay bu gudd moo gën ñii ne sujjóot bu bari moo gën ñii ne bon yowuñ ci yàbbi ñii ne ça dépend voilà ci nit ki est daa am xisbu boo xam ne loo xam ne alquran boo xam ne moom euh, euh, moom lay jàng comme koo xamante ne nii Euh, moom daa xaaj alxuraan bi ci set jours sept jours comme ni euh, lay lay lay tij alxuraan bi lay sept jours yu nekk te loolu buy naafil la koy def wala boog lu gën néew loolu kooku mu suivre loolu moo gën ci moom que muy toppalale wallahu taala alam kon masala bi lii mooy masala boobu euh, gisoon nañ ko tamit ci masa ci masalik bi masala bi wallahu taala alam Euh, kon euh, léegi euh, am na leneen luñ ci bëggoon a wax mooy boo gisee xadiis yi nii beneen jàngat mooy saxaaba yi radiyallahu anhum xam-xam yi yëpp la jóge ci laaj xam nga waxoon nañ la xadiis sayyidatu Aysa yële ñu génnoon benn bi Abu Salama ibn Abdurrahman dane maa ko laaj beneen bi al Aswad ibn Yazid an-Naxa'i ne man maa laaj Abu Isaaq as ne dama koo laaj moom it laaj la wax ne damaa laaj al-Aswad al-Aswad ne man laaj naa Sayyidatu Aïsha fii nga gis Yonent bi saa su ila dañ koo laaj hadiis Seydina Jaabir bi dañ koo laaj ne ko waa Yonent bi saa saam ayu salaati afdal lool lañ ci bëgg a wax mooy liñ ci jàng mooy xam-xam mooy laaj ak tontu yarhamukallah laaj ak tontu dafa nekk buntu bu rëy bu rëy bu rëy bu rëy ci wàllu saako xam-xam waaw buntu la bu rëy. boo xamante ne ëpp naa ne du ko négliger ku dul ko xamul waaw ci wàllu sàkku xam-xam bunt la bu rëy rëy rëy boulevard la ci wàllu sàkku xam-xam laaj hmm, ak ju euh, li nga xamante ne mooy laaj ak tontu ba loolu moo tax euh, li nga xam ne waxoon nañ la ko ne suñu sëriñ la loon radiyallahu anhu ne waxu caaxaan bi nga xam ne moom la gaa yi génn léegi mu mel ni waxu dëgg la te teguñu ko fenn parce que gaa yi ñoo ñoo nan ngay sampe sa bopp boroom xam-xam bi jàng ah waaw boo sampee sa bopp ne yaa xam nag gars yi bu ñu amee ay laaj yow lañ koy laaj yaay ustaas bi yaay léegi yaay kii yaa fi bu conférence amee yow ya lekk du sax dañ leen di invité de ñoom bo ñoom ñooy wane seen bopp di faire le tout ngir ñu invité leen improviser seen bopp bokk na ci xam ne ci dukkam la nekk gars yi ñëw woo ko ne ko ah yow kat dañoo bëggoon nga waxtaanal ñu waaw bon mu xam ne bon mu jàpp rek ne ay bokk jullitam dañoo soxla dara te comme que jàpp na ne xam na liñ ko laaj man na ko mu taxawe ko kooku bokk la ci nga xam ne moo samp boppam daal di teg boppam ba pare nekk fi di di léegi boo ko defee nag gars yi dinañ la laaj laaj yi wala sa bàyyee doon diw moo doon Serigne mu mag bi ñu xam wala mooy Serigne daa wala Serigne Demba wala Serigne Isaa yow ngay sëtam wala di doomam léegi nag nga mbubboo walool te yow Serigne Isaa lam xamoon xamoo ci dara waaw di mbubboo li nga xam ne mooy mooy sa maam. ak ay mbiram kese bu boobaa nag gaa yi ab ku am fulla bu amee laaj dina la laaj léegi nag nan la ñuy doxal gaa yooyu nga xam ne jànguñu defuñu dara dañ doon caaxaan kese mooy li ñuy liggéey lenn la <laughs> bu ñu ñëwee buñ ne ay wo léegi masala dinañ ñëw waaw am laaj a ñu naan ah xam nga wax ci diine dafa sensible waaw buñ la laajee da war a jàpp laaj bi ba dem ba xoolaat téere yi ba mu leer naññ nga door a tontu loolu waxu caaxaan la non loolu moom mooy waxu caaxaan mooy da ngaa xamul dara rek mooy da ngaa waxuñu ne nit ki lépp luñ ko laaj xam na ko waaye dama ne am na yoo xam ne moom buñ la ko laajee xamoo ko nekkul lu dul c'est révélateur day wane sa waaye yow amoo àlluwa ah. waaw <laughs> waaw <laughs> dama doon julli niñ ko fi waxoon ah man kat dama doon julli waaw tisbaar waaye duma ma jullee tisbaar ba pare laa fàttaliku ne te man aw ma woon jàpp waa oustaz nan laay def damay julliwaat wala li ma julli woon doy na waa ji naan xam nga laaj ci di tontu ci diine dafa sensible waaw bu ñu la laajee da ngaa a ne teg waaw jàpp laaj ba takk ko dem ba sa waaw ba seetaat yëraat téere yi ba mu leer nga door a tontu ma ne kooku daa xamul dara rek waaw non loolu moom mooy mooy yi nga xamante ne il faut pas rêver quoi da ngay xam ne saay bu yoboo ngeen seeti keneen baax na <laughs> non waa ji moom <laughs> waa ji moom na leer ne sooy bii xamul li muy daa xamul <laughs> parce que quand ñu ne ko waa man de dama doon jàpp beneen beneen laaj ñëw ne ko waa man de dama doon jàpp waaye nag ba nga xamante ne ci laa doon jàpp ah oustaz euh, après euh, ma fàtte raxas sama xar kanam quoi ba julli ba pare waa imam nan lay deme ware ah, nañ jàppati tontu bi làkki tontu ci diine dafa sensible <laughs> waaw non mais daanaka ab laaj bu xaw a ñëw lu dul waa ji lool mooy tontam sa waaye da xam ne sawaay cherchons ailleurs waay ah sawaay mane cherchons ailleurs nañ dem seeti seeti keneen te xam ne sawaay fii moom <laughs> sunu waa yi moom sawaay <laughs> lépp lu ñu ko jiiñ ñun ñoo ko jiiñ kese waaye moom am na lépp ba mu def xam-xam waaw parce que moom du dara dul ay ay ay dóor martu kese la ba pare nag li ci gën a mooy dañoo gëmloo nit ñi taalibe yi ba bare que ne mbir mi nag léegi c'est comme ça hein que ne mbir mi lii la wax ci diine nii la voilà wax ci diine c'est comme ça bu ci kenn di ci la wax ma ne waaye da ngaa neel neel neel neel neel <laughs> neel <laughs> eh, eh, eh, sawaay xaw ma rek moo gën a simple quoi lii dem ngay def nga xam ne tuddul lu caaxaan voilà caaxaan képp lu tudd ak fonto nit ñi waaw kon nag loolu il faut pas rêver quoi moo tax yenn yi da bàyyi euh, boo manul kenn kenn forcé wul kenn waaw nit ñi sax bu ñu la dëgmalee yow liñ la yaakaare manoo ko sa waay nee leen man manuma lii mu jeex tàkk ñu seeti keneen quoi waaw yow nga ne leen ah man de manuma lii ngeen may lii ngeen may bëgg a dëgg moom xaw ma waaw waaw loolu moom manuma ko waaw loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a te bu boobaa mooy yow de toute façon libéré nga sa bopp waaw nga sa waaw ndax tamit loolu la tamit waaw <laughs> loolu la tamit ah loolu lu am am solo la wallahu taala alam kon mooy xam-xam ilmi ma'i daal day ànd ak man haythuma yamamtu yatba'uni fu ma jublu rek mu ànd ak man in kuntu fi suuqi bu ma nee ci ci marché bi mu nekk ci marché bi ma nekk ci sama sama sama kër mu nekk ma nekk fu ma nekk mu nekk fa laa bas na sunduuqi du ab bibliothèque wala ab gaal bu ñu def samay kaye samay livre samay téere foofu mooy sama xam-xam foofu la ne saa bu ñu waxee nga ne xaaral ba ma dellu ca bibliothèque ba voilà mooy mbir mi daa nekk loo xamante ne mooy laaj ak tontu daa nekk bunt bu rëy bunt bu rëy ci li nga xamante ne ni bunt bu rëy ci laaj ak tontu ci wàllu xam-xam moo tax yonent may saasaam lu ñu ko laaj la mu daal di tontu kon loolu am na solo wallahu ta'ala a'lam